buñ ñëwee ci fee yi xewoon ci ramadan dinañ xam ne ramadan au contraire day booster di encourager la personne sax ki bu doon produire lu dul lu dul weeru koor juróom muy produire minimum sept wala sax double ko waaw akbar nañ ne mais nag ñun yooyu ak mooy ak ak yàcc ne yasar la yóbbu koo gis mu woor sax te nga xam ne dafa woor tellement ni ñuy bàyyeekoo di wax ndànk te moo dàqoona yuuxu bu xiife kon yooyu insha allah buñ ci àggee euh, euh, léegi yii nii kon bu dee ku mel noonu ndax yonent mi alayhi salaatu salaam keroog bi ñuy dem foofu oh, euh, Makka noonu zaadallah tashrifan wa takriman dafa waxoon nit ñi ñu dox mais am koo xam ne dañ dafa woor ñu gis gaa yi mu sonn ba gaa yi di ko di ko mu daanu mel ni ku daanu sonn bim naan ulaa'ika al-'usaa ulaa'ika al-'usaa ulaa'ika al-'usaa ñi woor ñoo ñooy ñi ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo ñooy moykat yi ndax bi mu leen nee dog leen ndax moo gënoon ci ñoom te ci lañuy gën a dëgër te Makka lañ jëm dañoo war ubbi ji benn dëkk même bu dee nee après boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañu wuute est-ce que Makka dañ koo ubbi ci force wala boog ci négociation ci jàmm waaye daal nu ci mënoon di deme mooy possibilité lool te gisoon nañ ne euh, am na ñu ci faatu woon surtout ñu àndoon Seydina Xaalid ibn al-Walid gisoon nañu al-Hakam ibn Kaysan radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom foofu lañ ko raye woon keroog voilà pour war la ne kon bi mu leen nee nag kon bu leen wor ndax da ngay mooy nit ki bu dee fa mu jëm dafa soxla am force ngir diine ji ngir l'islam ak yooyu muy tukki kooku li gën mooy na lekk loolu moo gën ci boppam mooy mu bañ a woor léegi bi ñu gisee yooyu kon charte yango waa ji majeur mu nekk koo xam ne man na woor te mën a woor gi kon wax nañ li ñu ci génn ñi feebar ñi nga xam ne dañoo ëmb ragal seen seen seen fœtus yi wala ci seen bopp seenu seen seen santé bopp ñoom mu détérioré wu wala màgget gi nga xam ne moom manu la woor ak ki nga xam ne dafa dafay nàmpal tamit waa kooku waxuma ko de ak ki nga xam ne dafay nàmpal ñoom ñëpp nag dinañ ñëw insha allah comme niñ ko waxoon naka la ñuy faye ñoom wala est kan moo ciy fay ak ku ci dul fay insha allah léegi bu ma ko fàttewul j'espère que du ma ko fàtte insha allah euh, ñetteel bi mooy waa ji nekk ci dëkk bi yor àttey al muqiim nga xam ne ci dëkk bi la ne euh, kon loolu yenn la ci charte yi léegi nag mu am yeneen charte mooy euh, chartu shurutu siha mooy charte yi nga xam ne nag yooyu dañuy tax lan dañuy tax mbir mu wér mooy il faut mbir mu wér Euh, Franck foog naa wax naa ci ñi nga xam ne kii wu wax naa ñi am mbërëg ak ñooñu voilà que ne tamit ñooñu mbir mi day teggeeku ci ñoom ak ñi nga xam dañuy euh, nu fasaa bu dee ne mooy kiy door a am doog bu dee comme liñ la waxoon sànq. Euh, léegi yan ñooy condition yi nga xam ne ñoom surutu sihhati sawm xam nga surutu bu jub la mooy yi nga xam ne bu teg comme jigéen yi nga xam ne dara talu ko feebarul. gisul règle jurul ëmbul kenn nàmpalul màggetul yooyu yépp jeex na mu nekk ku majeur loolu weeru koor gi fekk ko fi kooku moom moom par force day woor te tukkiwul par force day woor góor ki noonu kon yooyu ñooy yi nga xam ne day nekk farata ci moom léegi nag yan ñooy condition shurutu siha yi nga xam ne nag ci la mbir miy wére ndax man na xam nga yii nii nii man nga ne waaw kon chrétien bi man naa wóor kon chrétien bi kon dangaa bëgg wax kon koor dafa nekk ci farata ci moom dañ la si koor farata ci la moom ci moom kay yé yéefar bi d'une façon mooy kurul jullit mécréant bi koor farata la ci moom ma tiens kon yow da ngaa bëgg a wax le pape le chrétien lambda le l'animiste le juif la ñoo ñépp koor dafa nekk farata ñoom dañ naan la waaw ah déet xaaral aaya bi dana kutiba yaa ayyuhalladhina amanu ah, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum loolu la wax yéen ñi gëm dana yéen ñi gëm yàlla dañ ne yéen dañoo farataal ci yéen koor comme ni ñu ko farataaloon ci li ñeen jiitu woon ma ah, ko non waaw waaye farata ci chrétien bi ah non kon léegi yow da ngaa bëgg a wax chrétien bi bu wooree waram baax na ñu ne la foofooy foo loolu nag la dugg ni mooy ne farata ci moom mais bu wooree waram baaxul fekk nekkul julli fekk tuubul ne mais non yow li ngay wax nii leeral ma ko wax ndax fii mu ne dara leerul ci li ngay wax nga baal ma ne li ngay wax. non parce que yow aay yi ñu fi wax yi wane ne affaire bi pilier la yépp amul benn bu ciy wane ne ko dul yéefar ci la ñoo tey ak hadis yi ñoo ne non bul wax bi yaa la wax waaye hadis yi manoo wax loolu te am na aay yuy wane ne farata la ci ñoom hadis it manoo wax loolu ndax dane tabax nañu l'islam ci lii ak yi nga xam ne moom lañ waxoon en tout cas waa léegi leeralal sa wax lan moo tax mu nekk chrétien ak ku gëmul yàlla juif bi animiste bi polythéiste bi mbir yi nekk farata yi dina loolu dafay dellu ci masala usuliya muy masala boo xam ne masala usul la mooy halil kuffaaru muxaatabuuna bi furu' ash-shari'ati am la mooy est-ce que loolu question bi mooy lool halil kuffaaru ndax est-ce que yéefér yi muxaatabuuna dañ leen di adresser alxitaabu shar'i mooy adresser leen discours bi nga xam ne moom la buur yàlla di adresser jaam bi ngir mu def bu nee na jullil wooral ajal mag est-ce que yéeféer bi moom loolu noonu ñoom ci lañu amla ci bi furu' sharia mooy ci ay ci les branches de la charia fii nag li ñu tuddee branches yi mooy comme julli woor azaka ak yooyu noonu ndax bu dee ne bëri amul wute mooy ne est-ce que ñoom dinañ leen àtte ils sont responsables ils sont responsabilisés ci wàllu li nga xam ne mooy usulu sharia comme gëm yàlla gëm yonent yi gëm yooyu yooyu moom gëm yow malxiya loolu moom ñépp amul benn boroom xam-xam boo xam ne looloo tax sax ñoom ñu dugg safara bi fa sax ba ba faw di ñàkk gëm yooyu boole leen gëm waxuma ay ñu naan gëm nañ yàlla mais gëmuñ yonent mi alayhi yonent boo gëmul gëmu kenn ñépp ci yem jullit bu ne woon man gëm naa yonent mi alayhi salaam ne gëwma Seydina Ibrahima alayhi salaam gëmoo dara yow doo jullit ndax ñoom amana ar-rasulu bima unzila ilayhi bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli ci amana rasul ñépp ngay gëm wa rusuli kon boobu taxul ñu wax boobu ñépp d'accord ne ci wàllu ngëm yàlla gëm yonent yi yëm yonent bi alayhi salaatu wa ak yonent yi gëm malaaka yi gëm yawmal qiyaam yooyu loolu moom ils sont responsables te looloo tax ñuy dem safara fii fiha abadan léegi nag wuute bi dafa nekk ci question bi ñu wax mooy halil kuffaaru est-ce que yéefiri muxaatabuuna ñoom discours di loolu suñu boroom di jox di wax nit ki ne ko defal jaamam bi jullil wooral ajal màkkañ ainsi de suite est-ce que loolu moom dafa nekk loo xam ne moom concerné wala déet loolu dañ naan la li gën dëgër mooy waaw jumhurul ulama dañ ne waaw contrairement ak xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne xanafiya yi dañ ne ñoom non ñoom bokkuñ ci bokkuñ ci discours boobu mooy loolu lu muy tekk mooy bu dee ci koor gi nii xanafiya bi danaan la non chrétien bi discours bi yàlla wax moom concerné wu ko mooy ne bu woorul bu woorul du am bàkkaar la fait que woorul jumhuur nag ne non day am bàkkaar en plus mu weddi yàlla weddi yonent ma saar saar day am bàkkaar koor gu jot gu ne woorul da ciy am bàkkaar julli gu jot julliwul day am bàkkaar nga ne ko waa kon ñuy julli rek nga ne déet bala ñoo julli fokk ñu tiw fokk ñu dugg ci lislaam ndax ku duggul ci lislaam suñu boroom du nangu li ngay la ndax buur yàlla inna diina inda allahi al islaam wa innama yataqabbalu allah min al mu'minin wala min al muttaqin buur yàlla dëgg-dëgg ñi muy nangul mooy ñi ko ragal te pour nga ragal ko fokk nga nekk jullit te inna diina dëgg-dëgg diine fa yàlla mooy al islaam mooy lislaam kon nag fekk duggoo ci sa chrétien bu doon woor wala mu dem aji màkka dara la warul jariñ kooku dafa doon def euh, kii rek la doon def randonnée pédestre la doon def minaawa kaaba ga ak yooyu moom randonnée pédestre rek la def amul dara kon jumhur ne kooku noonu julli bu jotee képp ku yéeféer bu julli jotee julli woo am nga bàkkaar te buur yàlla ëllëg dina la ci mbugal ñu ne leen waaye yéen loolu fan ngeen ko teg ñu ne ndax borom bi subhaanahu wa taala moo ne yéeféer yi bu ñu duggee safara dañ leen naan lan moo leen fi dugal lan moo leen fi dugal maa salakakum fi saqar ah lan moo tax ngeen dugg saqar safara gu mitti gi xaalu ñu ne lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin wa kunna naxuudu ma'al xaa'idiin wa kunna nukaddibu bi yawmi ddiin hatta ataana al yaqiin famaa tanfa'uhum shafaa'atu shaafi'iin ñu ne alxuraan mooy suñu àtte liy wane ne ñoom ñépp kon ñoom farata la ci ñoom mais du wér ci ñoom fekk tuuba ne ndax alxuraan moo ne yawmal qiyaam gaa bu ñu leen dugalee safara dañ leen di laaj ne leen mais yéen maa salakakum fii saqar ana lan moo leen dugal saqar safara gu mitti gi xaalu ñuy ton naan lam mu ko minal musallin masuñoo bokk ci ñuy julli doonu ñoon julli ko kay lan uwe quelle la cause de ta perdition et de ton séjour illimité en enfer mu ne parce que je ne priais pas je ne faisais pas partie des prieurs je ne priais pas doonu moon julli kon kay kooku wax na la même bu dul woon ne dañ koy mbugal la fekk julliwul woon ba mu newee yawmal qiyaam ndax yéefar gi mu doonoon tey duñu ko mbugal ne ko lu la fi indi mu ne ndax doonu ma woon julli <laughs> voilà moo tax ñu ne kon loolu mooy allah léegi nag loolu bu ñu ko xamee gis nga bu ñu xamee loolu mooy gis nga ci koor gi ñuy wax mooy ne nit amul droit jaay lekk ab yéefar kon ci weeru koor ab jullit manula ubbi restaurant wam koor gi jot walla kebaabam wala yooyu wala magdoowam wala yu mel noonu cuikam walla sandwich chérém ak wala yu mel noon shawarma yeeg plat midi yeeg restauratrice fee ca Colobane wala fee ca ca ca ca lycée Lamine Gueye wala ci buntu Petersen ak yooyu moo ne koo kenn amul droit képp ku jaay lekk koo xam ne dafa waroon a woor ab yéeféer tax waxuma la jullit moom danga koo teggi moom waxuma la jullit bu toog dara dalu ko mu ne moom wooru nga koy jox muy lekk wa ndékki kooku moom dañ koo jéllale waxuñu ko mais képp laa wax ku jaay ab yéeféer lekk ab yéeféer laa wax de ab atee mu ñëw nga jaay ko lekk yow dangay am bàkkaar fekk nga jaay ko lekk ndax la kooku danga koy dimbali ci mooy yàlla ndax moom bañ ko mbugalee nee na lu tax man bokk moon ci ñuy julli te julli ci lan la ci furu'u sharia la bokk comme koor dafa bokk ci branche yooyu nga xam ne nee na looloo tax ñu koy mbugal kon leer mu ngi ah. léegi kon lii moo doon suñu transition ci léegi shurutu siha mooy charte yi nga xam ne ñooy wéral koor nit mooy tax ñu ne koor gi diw de bu wooree wooram baaxam bi ci njëkk mooy al islam fokk kiy woor nekk jullit looloo tax sànq moo tax ma def transition bi njëkke foofu ndax xamoon naa ne wiiri wiiri jaari ndaari foo jaaroon ndaari di nga fa jaar mooy question usuliya boobu halil kuffaaru muxaatabuuna bi furu'i shari'ati am la ndax yéefér yi ils sont concernés par le discours de la charia bi suñu boroom bi joxe ne def leen wala déet Euh, kon charte bu njëkk ngir ndax bu ñemoon ci surutu wuju bi boobu moo tax l'islam amu ci woon bu boobaa man nga ne boo loo tax ma bi may def transition ma ne kon yow danga yow lii nga wax ni yëpp yéefee mën naa war mais bu ñëwee ne la nag waaw mu war mooy war na ci moom mais nag pour mu wér ndax de yooyu bokkul lii obligation la ci man mais est-ce que lépp lu nekk obligation ci nit rek bu ko defee baax na ah déedéet kii nag bu ñëwee di def euh, moom ay ay ay jëfam lu baax lu tax ndax amul lislaam kon charte bi njëkk ngir mbir yi ñu nangu ko mu wér ñu ne baa baa nangu baa nangu fii traité wuñ fekk duñ traité nangu ndax nangu yàllaa ko xam yàlla moom mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg innama yataqabbalu llah minal muttaqin yàlla daal ñi muy nangul mooy ñu ragal yàlla mais wiir na mooy defe nañ ko ni nga xam ne noon la ko charia diwtale bi ci njëkk mooy foog nga nekk ko jullit moo tax yéeféer bu woor wooram baaxul ndax yé jëfam yooyu yépp suñu boroom ak yi nga xam ne yeneen yépp yi ñuy tudde yu baax boroom bi nee na dañ koy dajale wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an manthura yéeféer bu gëmul fii ba ñëw indi fa loo fa mën di indi ci lu ñuy woowee jëf ju baax dama koy dajale d'après ma daal di koy def haba an ak poussière dég mal indi ko ba mu ñëw ma def ko poussière boo xamante ni dañ koy ëf mu tasaaroo ci ngelaw li ah. kon loolu mooy affaire u yéeféer nga ne ma waa taxawal kon yéeféer bu boo xam ne dafa tuub shahru ramadan ci biir weer wi moom nu muy def yéeféer boo xam ne tey la lan tey la tey la vendredi tey la vendredi le 18 septembre 2015 euh, nañu imaginer que weeru koor gi lundi bii passé la commencé monsieur nguur wala Jean wala Souleymane moom yéeféer la woon moom nag tey vendredi bi la la la kii ci la ci la ci la tuub kooku nu muy def kooku mu tuub vendredi dañ naan la kooku du génn ci kaay yi soit mu tuub ci fajar gi avant koor gi di commencer kooku day woor jour boobu day nekk farata ci moom ndax léegi jullit la bu dee yi nga xam ne mawaani yi tax du mën a ndax loolu bon bokk na bon yooyu jaru ko quoi mooy daa en tout cas euh, euh, feebarul yooyu yëpp ak nekkul ci état tukkeeg yooyu yëpp deñ mu tuub cinq minutes avant fajar kooku dañ naan ko léegi yow koor gi ñu nekk farata la ci yow tey vendredi bi léegi nga ne mais léegi jour yi weesu nag ñu ne la noonu du ko wóoram ah. jours yi weesu du ko du ko lan du ko dabe kenn du ko ne ah, kon yow vendredi nga nga kii te di la commencé woon kon jàppal di mardi mercredi jeudi am nga 4 jours yooroo war fay déedéet du ko fay ah. ndax lan ndax jamono ja nga xamante ni ci la koor gi nekke farata moom concerné ko woon ndax nekkuloon jullit nekkoon na farata ci moom en tant que yéefér mais doonuloon wér ci moom bi mu commencé wér ci moom mooy bi mu nekkee jullit te vendredi ci fajar gi avant fajar gi cinq minutes avant la ko doon kon day continuer woor weer wi yépp mais kooku boo mooy dina ñàkk dina woor bu wooree trente quatre jours dina ci manqué bu wooree vingt neuf ba vingt neuvième jour quatre jours dina ci manqué te quatre yooyu du ko fay du ko ndax bi muy bi muy commencé koor gi loolu concerné wu ko woon ndax doonul woon wér ci moom loolu benn kaala boo xam ne nee naa la du génn ci kaa yii di ñëw benn baa ngoog mooy mu yéeféer bi tuub laata fajar gi di jot di xar beneen kaa mooy bii nag euh, laata fajar gi di jot mook mu mu tuuboon après timis ñoo yem moom mu tuub après timis mooy heure boo xam ne mën nañ ko waxe mooy kaa njëkk bi mooy mu tuub heure boo xam ne ci weeru koor gi koor amu ci mooy guddi gi ndax summa mu siyaama ilal layla continuer leen koor gi ba timis mooy entre timis bu ndog jotee ba ni ñuy xëdd di je ba julli julli julli di di jote loolu foofu noonu bu fa doge bu dee fële tuub moom day woor après léegi nag beneen bi beneen cas bi kay yomb na mooy midi la tuub ci biir weeru koor yi vendredi jour weeru koor ci midi gi la tuub wala quatorze heures wala tisbaar wala tàkkusaan wala avant timis la tuub cinq minutes avant timis douze minutes avant timis trente minutes avant timis une heure avant timis ainsi de suite kooku nu muy def kooku bu tuubee dañ naan ko nag ci weeru koor nga nekk mooy shahrul mubaarak bu bu boo xam ne bu barkeel la te suñu boroom dane faman shahida minkum ash-shahra falyasum képp ku fekke weer wi weer wi fekk nanga ko woor comme que yow fekk na la fi lii comme nañ jàpp koo xam ne quatorze heures la la tout ñu ne woon fajar bi six heures la woon de six heures pile ba quatre treize heures cinquante neuf moom loolu noonu grawul ndax concerné wu ko woon léegi nag comme que tuub naa quatorze à partir de quatorze heures pile nag ba ni dog jote dañ naan ko bu lekk bul naan bul lekk bul naan ndax ormaay koor gi nga nekk léegi ba dog jot mu door a lekk ak ñépp waaye loolu benn affaire la nga ne ah waa léegi day fay wala du fay jour boobu noonu dañ naan la kooku sopp nañu mu fay mais bu ko neexee buñ la nee sopp na mooy bu ko neexee mu bañ koo def ndax lan ndax début bi bi jour bi di commencer nga xam ne boobu moom mooy yéen nit ñi woor leen tey farata ci yéen moom loolu concerné wu ko woon mooy sopp nañu mu daal di dabe mu daal di koy fay bu koor gi jeexee jour boobu képp dong kese bu ko neexee nag mu bañ koo def mooy du farata ci moom kon loolu mooy charte bu njëkk bi mooy nit ki fokk mu nekk jullit ngir wooram wér deuxième condition mooy ne il faut Euh, jours yi muy woor mu nekk ramadan mu nekk weeru koor balañ ne weeru koor farata la ci diw mooy jour bi muy waajooju jour balaa moo wér ci moom que ne ramadan mooy ko xam ne dafa woor Chaban le vingt-neuvième jour bi wala trentième jour bi comme niñ ciy ñëwee insha allah ci après ci masala yi ci gisu naka ci lan la euh, naka la lan mooy wone dañoo war a woor bu boobaa buñ ci ñëwee ci ay gis weer weer yooyu dinañ ci ñëw incha allah giñ cee yaatal tuuti mooy ne nit koo xam ne dafa woor Shaaban ba pare ne man ma man li ma ci yéene mooy Ramadan euh, tey daal mbir yi wóorul yow mu shakki ma daal di koy woor kooku wooru mooy wooru Ramadan non balaa wér ne Ramadan la il faut mu leer ko ne Ramadan la. kon deuxième condition bi mooy jour yi nga xam ne moom la nit ki woor ngir mu wér fokk mu nekk koor yoo jour yoo xam ne ci weeru koor la bokk voilà kon loolu tamit beneen condition la mooy ne nit ki mënula toog rek eh non mais koor gi daal gis nga Euh, non koor gii moom jeex moom xaw nañoo dee quoi ndax été bi woon voilà ay yow mais julli trois heures trois heures dix nga julli fajar koor lekk jeex na mais euh, donc vingt une heures quarante cinq non non non non non oh. vingt une quarante cinq trois heures dix à vingt une heures quarante cinq trois heures dix du matin à vingt et une heures quarante cinq du soir non loolu nag day metti léegi euh, man maa moom dëkk bi maa leen jiite li ñuy def mooy ne koor gii di ñëw dañuy tànn def ko ci hiver bi benn mois boo xam ne c'est sûr que côté février moom la ñuy jël rek daal di koy def ci koor gi bu ko defee tànn ci trente jour lañ tànn trente léeg-léeg vingt neuf léeg-léeg trente nee nañ jël trente voilà léegi nañ ko def trente après gaa yu ne ñoom après euh, aca zoub on y va léegi ñun ñu woor mooy ne ñooñu noonu seen koor baaxul ndax la deuxième charte bi nga xam ne mooy tax mu wér foop mu nekk ci jour yi nga xam ne woor ci day wére jouru ramadan kon kooku o oh, kooku wooram baaxu léegi mu am beneen euh mooy condition yooyu waaw yooyu la ah l'islam ak mu nekk ci li nga xamante ni mooy mu nekk koor dëgg jour boo xam ne jour koor la léegi kon bu ñu gisee loolu kon gis nañ charte sixa yi yi tax ñu wér ñaar yooyu euh, mu am beneen laaj mooy ana ndax sànq ci définition bi dañ ne woon yi nga xam ne ñoom la nit kiy bàyyi imsaakun maxsuus an shay'in maxsuus daa am loo xam ne lu jagoo bàyyi bu jagoo am loo xam ne moom ngay bàyyi bokk na ci yi nga xamante ne nii day yàqu koor mooy sëy boobu moo gën a garaaw moom mooy euh, sëy ba sëy guddi gu waru koor loolu gisoon nañ ne euh, bi ñuy commencé que ne sëy naa Umar ibn al ci guddi gi koor gi bu njëkk bi dañ ne ku xasa nelaw jeex na ku nelaw dootoo ku ku woor ba ngoon ba dog jot nga juum nelaw boo xasee nelaw mënatoo lekk mënatoo naan boo amee soxna mënatoo séeg moom mooy waxuñu boobu après suñu boroom daldi wàcce aaya yombalal jullit ne uhilla lakum siya laylatu laylatu siyaam ar Euh, euh, daganal nañ leen guddig weeru koor ngeen mën a séy ak seeni soxna loolu waxuñ boobu mooy bëccëg gi lañ ci wax ndax zamanul maxsuus bi déterminé nañ ko mooy bu fajar as al fajru saadiq xaree mooy fi nga xam ne ci la julli waxuma nag calendrier yu baaxul yi ah. moo tax fii moom Europe moom problème la ndax calendrier yi suba yi du fajar yi baaxul gée yi baaxul mooy ne boo toppee calendrier yi la mosquée yi jox mooy ne yow ci ndékki nga mës dëkk masoo woor ndax en général li ci ëpp ay une et quelque ci ba ba ba ba fajar gi jotee ba julli jotee weesu na ñoom ñuy door a def seeni heure julli mu leer na ne kon yow ndeke da nga doon ndékki mooy al fajru saadiq bi nga xam ne la ko mu xaytul abyad min al xayt al aswad boobu la ñuy wax léegi euh, fàtte naa nag li ma doon li ma indi yaa subhaanallah lu ñu doon lu ma doon waxati voilà mooy bëccëg gi mooy euh, zamanul maxsuus bi déterminé nañ mooy fajar googu ba ni nga xam ne ci la timis di jote ghurub shams mooy jant bi so bu jant bi xasee jot so nag nga gis ko mu leer ne so na te appareil yi noddaguñu wala jàkka ji noddaguñu yow bu la neexee nga dog ndax danga cee am lu leer gis bu la kenn nag après ñëw naan la yow yàq nga sa koor ndax jotaguloo ndax desoon deux minutes ay déedéet yow yaa xool gis jant bi dugg jeex na loolu moom moo tax noddukat yi war di bàyyi xel ci loolu bañ di noddu après l'heure walla avant l'heure ndax avant l'heure moom boo ko noddee mooy ne ci fajar gi imaginer waa joo xam ne mënoon na xëdd heure bi jotagul nga kii nga arrêté ko xëddam nit koo xam ne yow ba nga noddee la jóg julli te julli jotagul yow yaa yenu bàkkaar bi boo fi noddee avant dog di jot képp ku dogit yaa yenu bàkkaaram wala nga dal di no nga daal di euh, nodd bien après nga dawlu nga tax nit ñi sunna ju gaaw bi yonent mi alayhi salaatu salaam ne ñun duñu deñ du ngeen deñ nekk sama xel nekk ci yiw fekk yéexuñoo xëdd tey teel a dog nga tax yow sunna boobu daal leen raw xayriya googu yiw googu nga raw loo leen léegi kon buñ ne sëy boobu mooy bi gën a mooy nit koo xam ne ci bëccëgu weeru koor la joteeg soxna kooku non dina fay jour boobu mais day kafaar kooku day kafaara waaw léegi nag bu dee ne loolu mooy ku góor ki bu dee ndaw si tamit dafa consentante moom day kafaara moom it te day fay jour boobu mais bu dee ne waa ji da koo forcer noot ko kooku bu boobaa ndaw soosu mbir mi nekkul loo xamante ni moom day kafaara te tamit du fay day day day fay voilà du kafaara mais day fay kon loolu leer na ku ñu forcer day kafaara noo du kafaara mais day fey ndax kooram yàqu euh, léegi nag am na ci boroom xam-xam yi nag ñu ne gis nga waa ji forcé soxnaam ci sëyëg moom ci weeru koor ci bëccëgu weeru koor kooku day kooku ñaari kafaara lay lay lay ñaar lay lay la laa mooy ne kooku nar naa tar ci man euh, léegi bu dee waa ji dafa fàtte nag tayu ko moom dama foogoon ne moom daal koor gi premier jour koor mu fàtte xam nga yooyu léeg-léeg nit ñu bari ci la ñuy fàttee ci la nit di fàttee di lekk ndax tàmm ko ndax surtout bu dee ko tàmmul woor premier jour yi tam nga gis nit koo xam ne day jekki di naan ndax du ko moom du ko tey léegi bu dee waa ji dafa juum daldi sëyug soxnaam na fàtte ne newul ci ramadan walla muy nit koo xam ne moom moom dafa dugg ci diine ji mais ñu ne ko rek dangay woor moom xamul lool mu dem am na soxnaam dem tëdd ak moom ci ci bëccëg gi mais kooku nu muy def kooku day fay mais du kafaara kooku day fay kiy fay daal day kafaara mooy ki nga xam ne moo ko gën leer na ci ramadaan lañ ne kooku moom kooku day fay par force voilà kon boobu mooy bu njëkk bi mooy yi yàqu koor bi ci gën a garaaw mooy bii beneen bi mooy nit koo xam ne dafa toog def masturbation ba manu yoom génn kooku it kooku day fay mooy ne kooram yàqu na kooram yàqu na am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne surtout maalikiye yi rahmatullah alayhim mooy ne walla boog mu def loo xam ne daal moo moo moo ko tey def lu tax man yoom génn ñoom dañ naan waa ji non seulement day fay mais day kafaara mais nag amaana li waa jumhur tamit euh, waa yéen nu mu tudd Hanafi euh, Shafi'i ak Hanabila yi rahmatullah alayhim amaana loolu moo gën a dëgër euh, ndax ñoom këne day fay mais nag kooku duñu ko kafaaraloo ndax dalil yi muy tegtal yi nga xam ne ñoo ñëw ci yooyu adilla yi mu yi mu yi nga xam ne ci la kafaare ñëw këne bu ko def dangay ngay kafaara lool li nga xam ne ci la ñëw leer ci nañ mooy li nga xam ne mooy euh, mooy sëy mais yii nii nii yépp non boobu bokku ci léegi euh, am na lu ma fàtte mais kafaara bi mooy lan tamit yaa ngi naan kafaara rek te kafaara ci lislaam dafa bari dañ naan la bi ci njëkk mooy day goreel jàmm bu dee amul jaan bu boobaa mu daldi woor ñaari weer yu takkaloo léegi nag bu dee boobu manu ko mu daldi leel soixante miskin mu daldi leel kooku daldi koy jox kon loolu nag mooy li gën a dëgër que il faut mu respecter ordre bi keneen mbir mi noonu la bu dee ne jëlu nañ moom affaire bi mën naa waaye insha allah li il faut mu tànn ndax yonent bi alayhi salaatu ka ko defoon ñëwoon di wax da koo laaj par benn benn ne ko ndax man ngaa eh, goreel jaam mu ne ko déedéet ndax man ngaa woor ñaari weer yu tegaloo mu ne ah man de lii ma dal eh, dara dal li ma ma ma sama koor gi li ko yàq mooy ñàkk mën a muñ léegi mu ne ko ndax man ngaa saraxe mooy ne noonu la ko def soixante miskin kon da ngay gis ne mooy noonu def mooy ne tartib boobu tamit daf ci am solo te insha mooy li nga xam ne euh, mooy li gën dëgër euh, léegi Euh, fu ma newati woon voilà mooy koo xamante ne ni euh, bon lu ma waxati euh, mooy kafaara bi voilà mooy ne kon bi lool la léegi waaw bu dee waa ji dafa sëy ñaari yoon nag ci jour bi loolu ba xam-xam yi rahmatullah dañ ne noo kooku benn mooy waajoo xam ne dafa récidivé moom dafa sëy ci bëccëg gi ñu ne ko ah onze heures yow yaa def lii di nga kafaara ak di am na ñoo rek loolu it wax la bu am euh, ñu ne noo après onze heures quatorze heures sawaay delluwaat dix heures acca ñu ne mais mais saway léegi nag mu ñu ne ko mais léegi laaj bi mooy mais léegi kooku nu muy def kooku kooku benn yoon benn rek lay kii ndax ci benn jour la mais nag bu dee ne beneen jour la comme tey premier jour mu mu mu def mu mu mu njaaloo mun mënum paa mu njaaloo sax mu sëyeeg soxna ci bëccëgu yow ma euh, kii euh, weeru koor deux cinq jours après mu defaat kooku moom li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy ne jour bu nekk jour bu nekk lay lay def kafaara kon kooku bu dee ne woor la man mooy bu dee amul jàmm te mu mën a woor quatre mois lay woor successif te loolu mooy njiiru imaam Maalik ak imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi ak ñeneen voilà kon loolu moo jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy sëy léegi euh, bala ñu fay génn ñu ngi woon ci mani yi bi mais bala ñu ñëw foofu ko aju tey génn mani yu euh, léegi euh, mu des bala ñoo jàll foofu mooy waa léegi kon nit ku nit koo xam ne moom dafa am janaaba nag avant fajar dañ naan la mooy koo xam ne dafa tëdd nelaw biddanti wala mu yeewu fajar cinq minutes après fajar est-ce que kooku euh, wooram yàqu na kooku dañ naan ko kooram yàquwul kooram wér na ah waa jumhur nag dañ ne kooku du fay ndax e, moom affaire bi mooy ne mooy xam nga bokkul ak kële ki nga xam ne moom dafa dafa dafa dafa dafa sëy ci kii bi tay ko ci bëccëg yi mais kii dafa nelaw bu boobaa du fay te loolu mooy li gën a dëgër mooy nit koo xam ne ci bëccëgu yow euh, wooru ko weeru koor mi dafa doon nelaw euh, mu daldi gént kooku day ko bu bu xëyeen bu bu yeewoo nag duñ ne ko ah kon sa koor yàqu na non kooku day continuer waaye euh, du ko fay loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ndax loolu dafa bokk ci ñi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam dane suñu borom da leen a teggil xalima gi mooy anil naa'imi hattaa yastayqida kii nelaw dañ koo yëgatil responsabiliser wuñ ko ba mu ba ni muy yeewoo kon loolu moo jëm ci wàllu loolu léegi nag ki nga xam ne moom moo ko tey génne maniyu waajooju moom kooram day yàqu ndax la ñoo ndax moo ko tey moom moo ko tey léegi am na nag ci boroom xam-xam yi comme ñu wax ci maalikee rahmatullah alayhi ne waajooju day fayta day kafaara am ñu neen ñi ne déedéet du ko def comme Shafi'i ak Hanabila yi ndax farata li nga xam ne daal ci la euh, kii ñëw dalil bi ci li mu ñëw que ne ku def loolu euh, dangaa war a kafaara loolu ci nja ci ku sëy rekk la ñëw waaye nag képp koo xam ne loolu dikku la ci defoo ko mooy yeneen yi loolu daal li nga xamante ne moom lañ ci xam mooy ne day fay waaye nag du kafaara ndax kafaara c'était c'est pour sëy gi rek la moom rek la euh, léegi loolu la loolu insha mooy li nga xam ne mooy li gina dëgër insha allah léegi bokk na ba léegi Euh, ci yàq koor gi ginnaaw loolu mooy waa ji lekk wala mu naan tay ko tay ko yën mu ngi ci weeru koor mu lekk naan kooku kooram yàqu na léegi nag anama mais bu ko tayul nag bu dee ne dafa juum ko yi nga waxoon sànq lekk naan dañ naan la ko kooram baax na day continuer te du fay dara ndax yonent bi aleyhi moo ne man nasiya wa huwa saa'im fa akala aw shariba falyutimma sawma fa innama at'amahu llahu wa mu ne képp koo xam ne dafa lekk wala mu naan fekk mu woor mu fàtte lekk wala mu naan kooku na continuer wooram te na xam ne buur yàlla moo ko leyal moo ko jox mu lekk te moo ko nàndal loolu nag farataak moo xam kooru farata la ju weeru koor wala naafila ñoo ci yam ndax loolu la yonent mi alayhi salaatu salaam boo xam ji dafa nekk loo xam ne am la dafa nekk loo xam ne dafa lu ñu joyal la dane rek man nasiya wa huwa saa'im képp koo xam ne dafa fàtte tamu woor tamu lekk wala mu naan te loolu xadiis la boo xam ne mu ngi ci saxiixa yi euh, loolu nag bu dee euh, bon ngir bi nag demewul noonu ngir bi dañu ne bu dee ne ci <clears throat> weeru koor par exemple waa joo xam ne dafa lekk wala mu naan euh, tayu ko kooku day fay jour boobu waaye bàkkaar bu am bàkkaaru koo xam ne dafa lekk te du kafaara wala lool te tay ko loolu nag li gën dëgër mooy lële xadiis bee dafa leer man akala man nasiya fa akala aw shariba fal yutimma ma fa innama atamahu llah wa euh, léegi loolu benn affaire la kon lekk ngoog tamit ak naan bokk ci nga xam ne day yàq lan day yàq day yàq koor ku ko def ci bëccëg gi day yàqu koor waaye nga ne léegi bu dee ni nit ki dafa lekk wala mu naan foog ne timis dafa jot mu lekk ba pare amul montre amul yooyu xamul ban heure la mais daal gis na lépp lëndëm maa nekk benn fayeen rek après mu mu commencé indi gaa yi tàmbalee xéwul kay jël biteelu ndox bi ne ko tëll d'un coup d'un trait la ko naan teg après liñ tegee ba géex alhamdulillah rek mu gis affaire yi leer mu xool gis jant bi <laughs> gaa yi ne ah, bizarre day ama ah. <laughs> mooy nga jàpp ne loolu moo tax ci fajar nga ñuy distinguer al fajru saadiq al fajru kaadib fajaru kàcc gi fajaru dëgg gi fajar benn ndax bu njëkk bi bu kaadib bi day dem ba nga foog ne yow eh, dafa da fajar jot na ndeke fajar jotagul après mu lëndëmaat crise léegi eh, walla waa ji di lekk di xëddu ko wax di xëdd di xëdd di xëdd di xëdd di xëdd di xëdd di xëdd jekki rek affaire leer mu ubbi <laughs> gis nga bii leer na nañ leer na ko ni kii bi muy lekk fajar jot na bu yàgg euh, loolu waa jumhur dañ ne te bokk na ci ñooñu mooy almadahibul arba këne waa jooju day fay kon mooy ne dafa dafa foog këne jant bi sona wala muy xëdd foog ne mbir yi fajar jotagul kooku li gën dëgër mooy ne day fay jour boobu da koy fay ndax la ibrata bi dhammil bayyin xataw ndax kenn règle la kenn du bàyyi xel njortu gi nga xamante ni euh, ak juumam ak ne bañ a du loolu dafa si dafa dafa leer mooy ne yow da nga yow ba muy def da koo njortoon mooy dafa njortoon ni jant bi jógul jant bi bo euh, sowagul non dafa njortoon jant bi euh, sona dafa jàppoon ne jant bi sona moo taxoon mu mu ndog mu ndog commencé di bër mburu mee ko def yooyu yoo yooyu wala sax mu ne yooyu du ma ci fekk ndax man wuu mar gi ma mar ubbi frigo bi rek ne tëll bi tëll moom bi nga koy def dama foogoon ne jant bi sona mais bi mu ko leeree après que sowul kenn du bàyyi xel ci loolu kenn du ne noo kon du fay même bu dee am nañu ko wax mais ñooñu loolu waxu jumhur moo gën a dëgër que loolu waa ji day fay ndax lan laa ibrata bi dhanni al bayyin xata'u mooy ne dootuñ bàyyeeti xel njortam goom nga xam ne léegi leer na ne dafa juuma kooku foog mu fay kooku day fay te loolu mooy li gën dëgër insha allah euh, bokk na tamit ba léegi ci nga xamante ne ni euh, day yàqu koor mooy waajoo xamante ne ni moom moo ko tey eh, daldi woccu kooku bu dee moo ko tay comme fexe provoquer woccu bi kooku day fay kooku day fay jour boobu ndax moo ko tey waaye nag bu dee nag affaire bi da koo da koo da koo ëpp doole kooku du fay ndax yonent mi alayhi salaatu salaam dafa wax ci xadiis bu ne ci sunan abu daawud mu ngi ci sunan yi sunan yi boo Seydina abu daawud at-Tirmidhi ibnu Maaja euh, mu ngi foofu boo demee di nga ko fekk na ko noon ahmad tamit daal na koy solo mu ne moom yonent mi alayhi salaatu salaam xadiis Seydina abu hurayra man zara'ahu al-qay fa laysa alayhi qada wa man istaqaa'a amdan falyaqdi mu ne Euh, moom yonent bi alayhi salaam képp koo xam ne wocc bi da koo da ko da ko da ko da koo ëpp doole ba génn fa laysa alayhi qada kooku amul kooku du fay wa képp nag ku sàkku def lu tout ngir ba woccu kooku fa alayhi qada kooku day fay kon bokk na ci yooyu day yu yàq koor bokk na ci kon waa tey mu tey xel xel mu daal di tey daal di wocc kooku day booram yàqut léegi beneen bi mooy yi nga xam ne ñu ngi ciy yàq ko mooy jigéen gu woor ba deux minutes une minute des ci dog jot règle la ñëw jour boobu yëpp da koy fayal léegi nag bu ma lee une minute ay seconde sax ay seconde seconde boo ci desee ñu ne dog dix-neuf la dix-huit heures cinquante-neuf quarante-cinq secondes règle yi ñëw mooy jour boobu yépp lay fayaan da koy fay compter waale jour yi nga xam ne ci la règle yi ci la dul gis mu daal di koy fay walla mu dal di woor ba timis di waaj a jot mu daldi di kooku day fay moom it te loolu ijmaa la ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi euh, kon yii nii dafa bokk yi nga xam ne ñooy waral waa ji fay kooram te da koy yàq euh, am na beneen boo xam ne mooy waa ji woor ba pare am yéeney dog mooy am nga dañ naan ngay di c'est bizarre loolu nan ma <laughs> mooy koo xam ne day saan dafa woon mais mu am yéeney lekk am yéene ne gis nga li ko tawee mooy condition yi mooy ne lu mu lekk fi newul rek mais moom nee na wallahi wala mu fas ko ci xolam xam nga yéene moom affaire xol la waxtu moom biteelu wala mu nekk ci mbooloo boo xam ne gis fa benn biteelu ndox ci wet gi naan fii de moom bu fi kenn newul woon man moom damay kii damay damay naan dem ba nag di xaaral ma dem sax dem ci robinet bi ubbi robinet yi tëj ko léegi kooku waajooju noonu mooy ne waa ji saay kooram yàqu loolu mooy li gën a dëgg ndax yonent mi aleyhi salaatu wa salaam euh, li waxoon ci xadiisu niyya boobu wa inna li kulli imri'in maa nawaa képp koo xamante nii ak yéene ku yéene la nga yéene lool ngay am kooku lool ngay am mooy ne comme que dafa yéene dog mooy ne kooram dog na te loolu nag mooy mazhabu imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi que waajoo xamante ne nii daal lii la mooy ne ko kooram toj na mais du moom rek jële nañ ko tamit ci imaam Ahmad ibn Hanbal que ne ku def loolu it non kooku kooku ndax la ndax yéene dafa bokk ci yéene moom ci charte yi la bokk charte yi ñu doon tudd sànq xam nga yéene dañ ko dul kii mais euh, euh, ci la woona ah. charte yi tax mu wér looloo tax ñu ne la yéeféer ndax kooku amul yéene yéeféer amul yéene yéeneen du baax fekk nekkul jullit mooy ne moo tax képp koo xam ne dañ ne man damay woor ndax ñépp a ngi woor wallaahi budul woon nit ñi man duma woor kooku yéeneem baaxul kooku mooy de toute façon kooku wooru kooku li muy def mooy je je xiifal moom day xiifal kon kooku kiiwam kooram baaxul mooy koo xam ne dafa am yéene ne kooram moom day dog ba liy tere dogul mooy mu bañ a am mbir mi mais bu ko doon am di dog bokk na tamit ci yi nga xam ne day yàqu koor mooy nit koo xam ne dafa woor dafa woor ba euh, ci bëccëg gi mu ne man daal maa doon julli dootuma julli mooy tubbi naa man daal dootuma jullit kooku tubbi na waaye mooy ne kooram yàqu na ci saase la kooram yàqu léegi nag mu am yoo xamante ni tamit day yàq koor mooy lépp loo xam ne danga nga fexe ba mu dugg sa biir bi dugg ci sa mbàq gi loolu day yàq koor mooy booy lekk wala ngay naan mooy maida bi ak buti bi foofu noonu boo lu fa dem ba dugg fa day yàqu sa koor yàqu na lool nag moo xam mu jaar sa gémmiñ wala mu jaar sa bakkan wala mu jaar feneen fu man di jaar mooy porox ndoll bu mu jaar bu dugg ba àgg ci mbàq gi yow sa koor yàqu na moo xam ay garab yoo doon jël moo xamit mbir mi ndox la mooy loo xam ne liquide la wala mu nekk loo xam ne lu solide la loolu nag lan moo tax ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo waxoon Laqiit ibn Sabira radiyallahu taala anhu ne ko wa baaligh fil is fil istinshaq illa an takuna saa'ima ne ko e, na fa baaligh fil istinshaq mooy jéggil dayo ci booy fiiru booy jàpp di dugal ndox mi ci sa bakkan mu ne lool def ko bu baax ba mu des bu dee ne dangay woor dangaa woor loolu nan lañ ci xamee que loolu day dog li tax mu ne ko ba mu des bu dee dangaa woor mooy bu dee dangaa woor bu ko def ndax ndox mu jaar ci bakkan àgg ci ci ci mbàq gi ak bu jaar ci gémmiñ àgg ci mbàq gi ñooyam mooy àgg na fa nga xam ne dañ koy tere yow dugal nga fa loo xam ne dañ koy tere moo tax kooku it ku def loolu nga doon jàpp ne nii ndox mi xëcc ko bu baax nga yëg ni mu duggee ci sa biir kooku noonu bon de façon moom euh, kooram yàqu naa loolu leen loolu mooy kooram waajooju yàqu na te nag doone bakkan rek la wax loolu bakkan bi mu tudd lay wan ne kon à part gémmiñ fépp foo xam ne lekk ak naan danga ko fa jaarale mu dugg ci mbàq gi kooku ay mbiram kiiwam yàqu na mooy kooram yàqu na loolu mooy yi nga xam ne ci gàttal euh, day yàqu koor euh, xam naa kon nag dañuy yem noonu pour tey incha allah kon tey gis nañu lan lañ gis euh, mooy gis nañ définition bi waaye tamit gis nañu li nga xam ne ñoo jëm ci koor farata la walla sunna la walla lu mu doon waaye gis nañu tamit àtte yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu koor bi ana yan ñooy dog koor ainsi de suite ak yooyu ak shuruut yi shuruutu sixa yi tax mu wér ak shuruutul wujub yi tax mu nekk loo xam ne day nekk euh, lu farate ci nit ki léegi yii lañ mujjee gis liñ mujjee gis mooy lan mooy eh, yi yàq koor léegi bii di ñëw insha allah léegi eh, insha allah ñu daldi la dugg ci nga xam ne mooy léegi koor gi buñ xamee ni yëpp da koy yàq ak yi nga ñi nga xam ne ci ñoom la nekk lu war mais léegi zaman bi nan la ñuy xamee ne koor jot na muy problème bi ub ub ub àddina bi ndax xam nga loolu problème la mooy problème dëgg-dëgg la kañ la koor gi jot ak kañ la kañ la ñuy wori da gis boo seetloo ñii ne wori nañu tey wala débuté nañ koor monde islamique ñi nga dégg ñiy woor nañu ñee ne wooruñu tey beneen jour lañuy woor ainsi de suite ak dog nañu moo tax Sénégal moom ñun xam nañ ci dara ay juróomi koriteek wala ñaari koriteek ñetti tabaskeek yooyu noonu yépp insha allah mooy ne loolu masala yi jëm ci nan lañuy xame koor gu dugg bu ko defee ndax dinañ gis ni tamit yenn wuute yi li ko indi mooy ñi xamul dara ñooy wax ndax bi ñoo xam ne ñi xamul dara ñoo yor micro yi di wax je man foog naa ne affaire yi lii ak yooyu ba mu amee ba léegi ci la problème yi gën a rëy am mais bu dee ñi xam ñooy wax te nga xam tamit mu xaalis ki nga xam ne dafa wuteeg yow position ci mbir mi ah boo xamee yooyu rek di nga xam ne noo kon nag ndeke sax loolu sax mënuñu ko tudde wuute daanaka ndax ku nekk day xam moroomam lu tax mu def lii ak fu mu ko teg bu ko defee nga man koo supporter te tamit doo ko ŋàññ doona lu tax muy def lii yooyu boo ko xamul nag problème lay indi léegi kon xam naa yooyu lañuy gis insha allah euh, am na tamit yoo xam ne dañ koy ci euh, amaana ñu gis ko bii ni ñëw yi nga xam ne du yàqu koor nag comme waa joo xam ne euh, comme borosu ay dents bu dee ne yow li ngay borosu lekkoo ko àggul ci biir yooyu noonu ak tamit yeneen yoo xam ne comme num soccoog ak yu mel noonu ak parfum wu yooyu yépp ak tamit koo xamante ne ni dafa am soxnaam daal di koy fóon loolu tamit yàqul koor bu dee ne du génne mas yu bu dee mas yu moo génn mas yu moom tojul yàqul koor ci li gën a dëgër mooy ne du du ne waa ji euh, mani yu mooy yàqu koor mais mas yu loolu euh, li gën a dëgër mooy ne yàqul koor gi euh, ki nga xam ne tamit day dafa fóon walla mu jël boppam sotti ci ndox ndax dafa tàng wala ki nga xam ne day day jigéen gi togg di mos nga xam ne ci làmmeñu la koy te bindiwaat ko kooku noonu mooy da koy yàbbiwaat bien sur du ko dugal kooku tamit yooyu yëpp dafa bokk ci nga xam ne euh, yàqul koor léegi xam naa dañuy yem foofu bii di ñëw incha allah ñu daal di continuer ci li nga xam ne nag moo jëm nag ci wàllu weer wi foog naa lool sax mooy masala bi nga xam ne moo gën a euh, gudd moo gina bari ay kii am naa na ci paree nag dinañ wax façon xam nga ñun ramadan la ñuy wax nii amaana tamit ñu yem ci ramadan rek ndax yeneen façon woor yi wooru naafile yeeg wooru sunna yi nga xam ne sunna la ak yi nga xam ne nit ki tatawon la moom mooy xool ko neex mu def yooyu amaana